di wax ci laayaab juróom benn fukki ba juróom ñeent mu ne walam maa daxalu bi nga xamante ne nii mbokki seydinaa yuusufa ya alayhimu salaatu wassalaam ca lu ñu jóge ci seen baay foofu la ca seydinaa yaqub di seydinaa israil alayhi salaatu wassalaam ba mu wax leen lam leen xelaloon mu ne nag walam maa daxalu ba nga xam ne nag ci lañu dugg ñëw misra nag jóge bilaadu kanaan bi ñu agsee misra laa yuusufa dugg nag ci kilifa gi di seydinaa yuusuf almoom al aziz alayhi salaatu wassalaam aawaa ilayhi axaa léegi moom bi nga xam ne ci lañu ñëw ëndaale kan mooy seydinaa benyamin alhamdulillah alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay léegi nag bi ñëwee mu daal di koy taf ci boppam moom la naan aawaa ilayhi axaa qaala mu ne ko nag daal di koy déey wax ko ndànk loo xam ne ñeneen ñi dégguñu ko inni ne man mii ngay gis nii de ana man axuuka maay sa grand frère de maay sa mag ba nga xam ne moom lañ sànkoon ca bu yàgg man mii la falaa tab tayis bul am benn njàqare nag bi ma kaanu ci li nga xam ne ñoom nekkoon nañ ko muy suñu grand frère yi suñu mag yi nii yafnaluuna la nga xam ne moom lañ defoon ci li nga xam ne loolu lañ defoon ba daal di may sànq daal di may sànni ba pare dem ne saa bàyyi ne moom moom moom till gaa ma lekk ak yeneen yi ñu def te lerat yóbbawu leen ko lu dul woon ak ak fiiraange mu ne lool bu ci am benn njàqare mu ne suñu boroom ne fa lamma jahazahum bi nga xamante ne nag ci la leen waajal defaral leen li nga xamante ne nii mooy dund gi nga xam ne moo leen taxoon a jóge bilaadu kanaan muy foofale daal di ñëw ngir daal jënd si dund ndax ñu ngi ba léegi ci jamono yu metti yoo yële juróom-ñaari at yu metti ya léegi nag bi mu leen defaralee ku nekk lañu indi woon léegi nag mu daal di leen defal seen saaku ya fees seen suuf ya ba mu fees jaala mu daal di def asiqaaya la nga xamante ne nii mooy saaba mooy mooy mooy mooy mooy mesure la nga xam ne ndab la nga xam ne moom la doon kopp ba nga xamante ne nii mooy saa comme rek ci muddum koor li nga xamante ne nii mooy ndab loolu le genre pot boobu nga xam ne moom la ñuy jël di ci natte muddum koor yi léegi nag moom lam leen doon nattale loolu la la jël moom sayyidina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam daal di koy def fii rahli akhihi def ko nag ci li nga xamante ne nii mooy tegu mooy yenu mooy gëléem am na ñu ne ndax du gëléem ay ay ay ay ay ay ay ay kii lañ doon yor ay mbaam waaye daal ñu def ko ci sëfu la nga xam ne mooy frère am bi di Benyamin ci la dugal li nga xam ne buur bi non moom lii nga xam ne moo fi toogal buur bi yor lépp lu jëm ci wàllu dundu geeg suuf seeg yooyu moom mi nga xam ne moo leen di nattal loolu muy nattale nit ñi loolu la jël pot boo bële dugal ko li nga xam ne mooy saako bi nga xam ne ci la duyal frère am di doon fees dëkk tegal ko ci war waayam summa nag ginnaaw gi nag ñoom bi ñu fa jógee nag daal di dëpp nag ba nga xam ne ci la seen sëfi yo fees ñuy ñibbi nag ba nga xam ne nag ci la ñuy ñibbi di dem ca yoon wa summa ginnaaw gi ak dana mu daal di leen yuuxu woo leen muadzinun aji woote yuuxu ca kaw daal di leen dab ay gaayu rëppatal daal di leen dab ne ay yatuhal ir yéen karawaan bii de a innakum dëgg-dëgg yéen la saariquuna ay sàcc ngeen léegi nag loolu lañ leen wax ndax gaay dañ leen a dab rëppatal ba ñu génnee ba nekk ca biti am ñu buur bi ñoo xam ne dañ leen a yónnee ne leen dab leen ñi fi jóge léegi ndax buur ndax kii kat kilifa gi muy al aziz muy seydinaa yuusuf nii kat alayhi salaatu wassalaam daa am loo xam ne moom gisatuñ ko ci bagage am yi mooy li muy natte nañ wër ñi fi jóge est ce que ñoom jëluñu ko nag looloo tax mu yebal leen mu gën a gaaw ñoo ka leen jiite nag kara mooy mooy mooy ña nga xamante ne nii bu doon tey dañ naan brigade d'intervention rapide la ñu mooy ñu nga xam ne dañuy gaaw daal di dem ngir dab ña nga xam ne ñoo def lu warul a def léegi nag loolu bu am na lu ñu fàtte woon wax mooy al aziz bi fi newoon ki ka moomoon Seydina Yuusuf alayhi salaatu wasalaam nga ne waaw moom nan la mujjee ñu ne la waaw moom boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim d'après li ñuy nettali ñenn ñi dañ ne dafa faatu voilà dafa faatu léegi bi mu faatoo la mu yoroon lépp buur bi daal di koy jox Seydina Yuusuf mii alayhi salaatu wasalaam am na nag ñu ne da koo folli woon daal di koy jox li nga xamante ne nii moom la yoroon moom la joxaale woon Seydina Yuusuf wallahu taala alam alayhi salaatu wassalaam kon nag liñ leen waxee loolu yuuxu leen nag waa ji yuuxu leen ne yéen daal njëgg mi yéen waa njëgg mi yéen ay sàcc ngeen xaalu léegi nag fereeru seydinaa yuusuf ya alayhimu salaatu wassalaam wa daal di nag wax wa aqbalu alayhim daal di dëgmal ci ñi nga xam ne ñoo leen di yuuxu daal di leen woo nii ñii dab leen di leen yuuxu naan leen ay sàcc ngeen ñu ne leen maada tafqiduun moo ana lan ngeen ma lan ngeen lan ngeen ñàkk ana lan moo jóge ci seen mbir ba ngeen ñëw di ñu ko laaj daal mooy lan mooy li ngeen xamante ne da ngeen koo ñàkk daal ba foog ni ñun ñoo ko jël ba ñu ñuy jiinu càcc xaalu léegi nag ka jiite délégation boobale ka jiite mbooloo moo mala brigade d'intervention rapide boobale ñoo ñële doon leen dab si ñëw ne leen nag nafqi du ñun de li ñu li ñu li ñu nga xam ne moom lañ moom lañ ñàkk te moom lañ gisatul mooy suwaa al malik mooy li nga xamante ne nii ndab li nga xamante ne nii pot bi nga xamante ne nii moom la buur bi li daal di nattalee nit ñi de moom de mu riir moo ne mes ne meen teñ gisatuñ ko wali man jaa bihi himlu ba'ir ñun nag moom jox nañ ñu ab neexal boo xamante ne nii nee nañu wali man jaa bi képp koo xamante ne nii indi nga ko fexe nga ba trouver ko ba indi ko kooku de ximlu ba'ir dina am sëfuk li nga xamante ne nii mooy ab ab ab ab ab gëléem ci wàllu ñam wa ana te man mii nag di wax ak yéen nag bihi za'im maay ki nga xamante ne nii maa garanti lii nii xaalu léegi nag li xaalu nag waa kër Seydina Yuusuf ya mbokkam yene ko alayhimu salaatu wassalaam ne leen tallaahi ñuy waat ci borom bi tabaaraka wa taala laqad dëgg-dëgg alimtum yéen ñii xam ngeen bu baax ne maa ji naa ñun di jóge wuñ bilaadu kanaan fu ñu jóge ñëw fii di ut si ndab di ut si dund xam ngeen ne waaye ñëwuñu fi li nufsida fil ardi ngir yàq ci kaw suuf ñëw fii Égypte di fi sàcc ka def lu dul noonu di di di di daal bañ a respecté lu waaye dëkk bi xam nga ne loolu taxu ñoo jóg de wa maa kunna saariqiin te yéen a gën a xam ne ñun ñii kan nekkuñ ay sàcc kan ndax du tay lañ fiy dóoru ñëw kon nag lan moo tax ngeen ñuy jiiñ lii xaalu gaa yi nag ne leen nag fama jazaa'u waaye nag ña nga xam ne moo jiite woon ña leen daboon nag ne leen nag bu doon tay daal dañ naan police yi leen dab niñ leen dàqee ni mu gën a topp seen gannaaw ni mu gën a gaawee xaalu léegi nag ka jiite ñooñu ne leen fama jazaa'u mais ana lan mooy payu ki nga xam ne in kuntum kaadibiin bu dee ne léegi dañoo fóoye seen bagage yi gis ne yéen li ñu ñàkk li buur bi li ñu ñàkk te buur bi moom ko léegi yéen a ko yor waa léegi ki nga xam ne moom yéen nee ngeen ne yoru ngeen ko de sàccu ngeen te tax loolu te yàq ci kaw suuf fii Égypte taxul yéen a jóg waa léegi lan mooy payu yéen bu ñu trouver nag le contraire lu wuteeg li ngeen wax ne jëlu ngeen ko bu ñu fekkee yéen ci seen bagage yi la ne moo kañu fekk ci bagage am lan mooy payam xaalu wa mbokki seydinaa yuusuf ya alayhimu salaatu wassalaam ne leen jazaa'uhu kooku de payam man wujida fii rahli képp koo xam ne ci sa sëf mooy ca sa gëléem nga nga yor wala sa mbaam ma nga yor mooy yow saak ba nga yor ñu duy ci ñam foofu lañ fekk li nga xamante ne mooy mooy potu li nga xam ne mooy buur bi fa huwa loolu de moom jazaa'u mooy moom ci boppam mooy pay gi mooy moom ngeen di jël def ko jaam wakk mu ne kadhalika naka noonu najzi ñun ci suñu sharia ci suñu tëralin wi nga xamante ne suñu baay di Seydina Yaqub noonu la dee najzi noonu la ñuy fayee az-zaalimiina ñi nga xam ne ñooy sàcc yeeg way tooñkat yi nag ñi nga xam ne daal dañ leen a jàpp ñu doon tooñ nekk ñoo xamante ne nii ci ak càcc lañ leen jàpp lii mooy seen bay mooy ne ñoom la ñu dañ leen di jël def leen jàmm kon nag loolu la léegi nag bi nga xam ne lii la ñu wax gaa yi nag daal di leen yóbbu del wommataat leen ñu daal di dem nag ci Seydina Yuusuf ñëwaat ci biir ñëwaat fële ci Égypte léegi nag mu ne nag ñu commencé nag di fouiller di xool seen saag yi fa bada amu daal di tàmbalee bi awiyatihim ci li nga xamante ne mooy seen saag yi ñoom qabla wi'aa'i axi laata ndabal li nga xamante ne saaku ki nga xam ne mooy frère am bi di Benyamin alayhi salaatu wassalaam mi mu bokk ak ndey ak baay mooy mu tàmbaleeg ñeneen yeneen magam yi ñoom la tàmbalee ku nekk mu seet ci li nga xamante ne sa saak fuye daal di xool gis ci ñam yu kese gisuñu ndab li gisuñu pot bi nga xamante ne moom la ñuy wër léegi nag mu daal di mujjee li nga xamante ne nii summa ginnaaw gi na istaxrajaha min wi'a'i akhi bi mu mujjee fuye muy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy fi defoon bagage yi ki nga xamante ne nii mooy frère am bi di Benyamin alayhi salaam moom fa la fekk nag li nga xamante ne nii summa moom istaxrajaha mu génn li nga xam ne mooy pot boo bële di saa di li nga xam ne as-siqaaya min wi'a'i akhi ci ndabal alhamdulillah ci saagu ki nga xamante ne nii a axiihi frère am bi kadhalika suñu boroom ne naka nii nag kidnaa li yuusufa la ñu defale pexe ki nga xamante ne mooy sayyidina yuusuf alayhi salaatu wassalaam maa kaana masula nekk de li yaxuda axaahu di mën a récupérer te li nga xam ne mooy frère am bi di Benyamin fii diinil maliki ci li nga xamante ne mooy tëralinu ak doxalinu waa misra mooy buurub Égypte bu doon ñoom dañoo toppoon ci seen loi ñoom moom ku fa sàccoon mooy da nga doon fay voilà moom da nga doon fay te dañ lay duma ba pare fu nga fay léegi nag loolu mooy loi boobu bu doon ne lii nii bu loolu lañ doxal atte boobu lañ doxal ci kii mooy kon du ko mën a téye waaye comme que ñoom ñoo ne ko ñun ñun ñun lan la ñuy lan mooy seen fay bu dee ne li ngeen wax demewul woon ñu ne mais bu dee ki ko jël mais kooku da koy jàpp def ko jaam ci kaw noonu nag mooy Seydina Yuusuf bañ ñëwee mu xool ko fekk ko ci kiiwu euh, frère am bi léegi nag dañ koo jàpp ñoom nag ne leen waaw kon dañ koy jàpp nag comme que yéen a waxoon ne àtte bi loolu la ku ñu fekk ci saagam moom dañ koy jàpp def ko jaam kon moom dañ koy jàpp téye ko fii ci dëkk bi yéen nag man ngeen a dem mais moom manu la dem te loolu nag Seydina Yuusuf alayhi salaam xam nga lii frère am bi yëgu xam na ne kii frère la ndax wax na ko bi muy door a ñëw na ko ana axaw ko man maay ki nga xamante ne nii sa frère laa falaa tab tayis bul nekk koy jàq ci li nga xam ne ñoom ñii moom lañ doon def lii am pexe la moo xam ne bu borom bi bu mu defal Seydina Yuusuf ngir mu mën a téye ki nga xamante ne mooy frère bi ngir mbir mi nga xam ne mooy ñëw ci kanam wallahu ta'ala alam léegi nag mu ne kon nag loolu la waa kaana kon masula nekk li yaxuda di jël axaahu di récupérer di jël axaahu fereeram bi fii diinil maliki bu doon ci luwaawu umbu buurub Égypte bi lañ topp loolu nga xam ne ñoom mooy ku fa sàcc dañ lay dóor ba pare daal di lay tëj lool bu doon loolu la non non dañ lay dóor ba pare nga fay loolu moom bu doon loolu la kon du mën a récupérer kii